yaa ayyuha nnaasu u'buduu rabbakum alladii xalaqakum walladiina min qablikum la'allakum tattaquun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñaar fukk bi ak benn mu ne yaa ayyuha nnaas yéen ñi nga xamante ne yéenay nit ñi u'buduu rabbakum jaamu leen te wéetal seen boroom rabbakum moom moomu mooy kan mu ne alladi mooy ki nga xamante ne nii xalaqakum moo leen bind walladina min qablikum yéen ñiy dund ci kaw suuf tey vingt-et-unième siècle l'an mille quatre cent ci année grégoire waaye ci mille quatre cent quarante-trois yéen ñii di dund ci kaw suuf umbudu rabbakum jaamu leen seen boroom alladi moom mi nga xamante ne nii xalaqakum moo leen bind walladina min qablikum waaye moo bind ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ca seen maam ya ak siècle yu njëkk ya ak ay antiquité ki moyen âge ñoo ñépp ak ñépp rek boroom bi tabaraka wa taala moo leen bind bis boo fi mayee nopp ay façon théorie de Darwin yu ñàkk fayda yoo yële nga xamante ne nii loolu mooy ñi desee xel xel dese dëgg ñooy nekk di gëm yoo yële ba pare jàpp ne ñu ngi ci dara walakinnahum la yash'urun yëguñ ne ne wuñ ci tus boo leen fi mayee nopp di nga am problème de mu ne walladi kon moo leen bind yéen walladina moo bind tamit ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci kaw suuf fii la'allakum tattaqun moo lan moo tax boroom bi daal li leen bind ngir ngeen amug ragal yàlla bu ko defee ngeen mën a dellu ci moom borom bi tabaaraka wa ci jaamu yàlla googu mu wax ngeen wéetal ko to di ko jaamu moom dong te bañ koo bokkaale bu ngeen ko defee rek di ngeen am ak ragal yàlla wel ni ñu ko moo borom boobu ba léegi mooy kan mu ne alladi mooy ki nga xamante ne nii la lakum moo leen defal al arda li nga xam ne mooy suuf si ngeen di dox firaaja mu nekk loo xam ne ab laltule ci yéen ngeen man ci di tëdd ko dox di tabax seen li nga xamante ne seen kër yi ak seen néeg yi ak seen bureau yi ak yi nga xamante ne nii mooy seen seen espace de loisir yi fan ngeen man ci di teg seeni bagage aka teg lu ne mu daal di leen koy lalal nu nekk ab laltu wasama ata borom boobu moo def li nga xam ne mooy asamaan si leen tiim bina mooy loo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko tabax kom ni ñu ko gisa woon ca saar yi nga xamante ne moom lañ yàgg a gis mu daal di wàccee mina sama i ci niir yi moo tax sama fii xamaa ul bina mooy asamaan si mu wax léegi mooy bi mu tabax wasam moom moo leen defal asamaan yi yi bina a mu nekk li nga xam ne dañ koo tabax wa anzala minas samaa'i loolu doone mu wàcce ci asamaan yi non mooy wa anzala minas samaa'i foo dégg alxuraan di wax mu wàcce ci asamaan yi ndox loolu niir yi lay wax waxul asamaan si de mooy niir yi ndax lépp loo xamante ne nii arab lu la féete kaw rek loolu mooy sa sama fii mu ne xale boo xam ne dafa taxaw wala yow nga taxaw waa joo xam ne moo la gën a njool dañ naan moom sa asamaan la muwa sama uka mooy moo la féete kaw voilà loolu la kon nag moo tax téegu bi nga xam ne bu ma toogee ci néeg téegu néeg wala téegu mbaar mi mi nga xam ne moo ma tiim di bi loolu sama la mooy asamaan la ci man kon nag moo anzala mu daal di wàccee mina sama yi ci li nga xamante ne mooy niiri de ma ndox fa xaraja bihi ca ndox moo mële daal di ciy génnee mina samaraati ci xeefu xeetu mañ meññeef yi rizqan loolu lépp nag mu def ko wërsëg lakum ñeel leen fala tajalu waay waay ngal la waay kon bu leen def de ta bu leen jàppee lillaahi di wutal borom bi tabaraka wa taala andaadaa ay ndend yoo xam ne ñoom ngeen di bokkaaleek moom wa antum te nit ñi ta'lamuna yéen a gën a xam ne asamaan ak suuf ak gii nii yépp kenn defu ko fi ko dul seen borom tabaraka wa taala moo lan mooy ndayu bu nar koo jaamu moom kese ngeen tuy dugal ak Masamba ak Paul ak Demba ak ki nga xamante ne Astok Nogoy ak Elisabeth te ñoom daal lu ñu fiy def dara loo xamante ni war ngaa tax nga boole leen ci njaamu goo gëlee ñoomin Osiris ki ñoomin Amen Ra ak Uzza ki Laat moo lan moo tax ngeen bëgg leen ci dugal kon nag lan moo tax wa antum te yéen ta'lamuna yéen a gën a xam wa in kuntum mu ne nag bu dee ne da a nekk fii raybin ci sikki sàkka fii ci li nga xam ne moom la ñu wàcc nii di alquran gi nga xam ne boroom bi nee na bi ñu wàcc ñun ala abadina ci suñu jaam bi nga xam ne maa ko jaa man maa moom maa ko bo man ko jagoo muy borom bi tabaraka wa taala way jaamam boobu mooy kan mooy rasulu rabbil alamin muhammad ibn abdillah alayhi salatu wassalaam mu ne bu dee da ngeen nekk ci déngi déngi ci li nga xam ne moom lañu wàcc ci suñu jaam bi way yéen waa Quraysh yéen yéeféer yi ba dinay jeex suñu borom daal dinay lancer benn défi ku mat na ko yëkkati aywa kon faatu andi leen bi suuratin ci benn saar waxu leen ngeen indi alquran di ab kaamil déedéet ndax loolu du ngeen ko man waaye benn kese am na ci yeneen <laughs> yoo xam ne suñu borom dane nañ indi benn verset benn benn verset kese nañ ko indi waaye fii mu ne faatu nañu indi bi suuratin ci benn saar min mislihi mooy iza jaa nasrullahi lu mel noonu indi leen ko defar leen ko inna a'taynaka al kawsar wal asri ay defar leen mel noonu loolu kese manu ngeen ko kon nag ku nekk aywa aywa indi ko difi maa ngoog fàttu na ngeen indi bi suuratin jib saar nim mislihi bu mel ni alquran ji indi leen loo xamante ne nii alquran ju mel ni moom wala saar benn dogu alquran bu mel ni alquran wad'u ta nag bu ngee jàpp ngeen ni yéen manu ngeen ko yéen waa Quraysh yéen waaw ñoom Utbat ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a Abu Jahlin Abu Lahabin sar gaayoo yépp ak ñoomin ñoomin kii <laughs> bàyyi Seydina Xaalid al-Walid ibn al-Mughira ñooñu yëpp bu ngeen jàppee ne yéen manu ngeen ko wad'u woo leen shuhadaakum ñi nga xamante ne ñoom ñoo nee nge nee ngaa ngi ñooy seen ñi ngeen di seede ñooy seen yàlla yi ak ñi nga xamante ni képp koo xam ne jàpp ngeen ne man nañoo cee jàpp rek daal di leen dimbali na ngeen leen woo aywa borom bi daal di na leen wu lancer défi bi ne leen nag woo leen ñoom ñépp bu ko defee ñoom shuhadaakum xamante ne nii ñoom ngeen di ñaani ndimbal ak ñooñu woo leen li ñu ñëw muy seen yàlla yeeg ak ñi nga xamante ne nii ñoo leen di jàppale ñoo ñëpp daal di leen woo daal bu ko defee min dunillah wëllif borom bi tabaaraka wa taala ngir ngeen mën a créer benn saar bu niroog dogitu alquran sagotu saaro alquran in kuntum sadiqin ñeen nekk ngeen ñoo xamante ne nii ñu dëggu ngeen de ñu boroom nag joxe xaaru leen sax ñu naan dañu essayé déedéet ndax xam ne loolu manu ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal ma yéefér yi waxal ma leen ne leen fa in lam bu dee ne du ngeen ko def walan tafalu te manuñu koo def voilà te man lan mooy de toute façon lan lan xam nga arab moom bés boo ñëwee ab arab nga ne ko may ma lii mu ne ko lam moom mu tontu la ne euh, du ma la jox lam utiliser lam mooy bon man ngaa insister waat après man nga essayer waat beneen yoon man na laa jox mais bu la nee lan lan laam ak nuun non loolu moom mooy de toute façon sawaay mooy bu ginaar saxee bëñ quoi te ginaar manu la sax bëñ mooy de toute façon manu la ne mooy si impossible yow du mën a jox voilà mooy fa in lam bu dee ne yéen du ngeen ko def yéen waa Quraysh gi ñu leen di jàppale walan tafalu tab manu ngeen koo def kon nag waaye waaye xam leen ne fattaqun naar ragal leen nag safara si ma leen di tëkkoo ci alquran ji di ko tëkkoo ñu mel ni yéen bés bu ngeen deewee ci seen kéeféer gii kenn manula muusa ka waane ba du ngeen dugg safara soo xamante ne fa ngeen di sax ba faw kenn du leen fa mën a dig dig yénne kon nag fa fattaqu naara waaye waaye ragal leen te mooy tondogu safara allati bi nga xamante ne nii waquduha naas lay xam bu safara mooy lan annaasu nit ñi ci boppam ñooy combustible bi nga xamante ne nii ñooy matt mi nga xamante nii ko alhamdulillah mooy xam bu safara est ce que ñoom rek la mu ne déedéet wal xijaara ak xeer yi safaraay alaaxira boobu li koy xam mooy nit ñi la suñu borom di jël bu bu demee bay waay waaye giif buñ ci tëmbalee nit ñi sànni leen ci safara si day gën a tàkk ñu sànni si xeer yi muy gën a xam nga nu mel ni waxoon na ko ca suuratu tabaaraka wala naan waquuduha an-naas wal hijaara alayha malaa'ikatun ghilaaz shidaadun laa yansuuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun kon nag mu ngi noonale nag kon nag mooy tëndu ko leen safara si nga xamante ne nii waquuduha la koy xam ba te di ko taal di ko gën a wal xijaara ñi nga xamante ne ak naafiq yiñ fay dugal wal xijaara ak xeer yiñ fay sànni uiddat boo boroom di mel ni ñu ne ko mu koo ko waajal ko ko préparel mu ne uiddat waajal nañ ko te duñu ngi koy tëkkoo lil kaafiriina ñeel ñi nga xamante ne ñooy ñi weddi woon boroom bi tabaaraka wa taala mu ne wa bashiril ladina amanu kantaa nag ñi nga xam ne ñoo gëm seen boroom tabaaraka wa taala ñoom nag alayhi wa daal di joxe bushra joxeel mbégte wi mbégalal alladina gaa yi nga xamante ne ni amanu ñoo gëm wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax yi fii ci kaw suuf lan nga leen di bëggal mooy an na lahum kene ñeel na leen te deewaguñu génnaguñ aldina kene lahum ñeel na leen jannaati nay aljana tajri yoo xam ne day daw min tahtiha ca ronam al anhaaru dex ya kullama ruziqu saa buñ leen fa daal di wërsëgalee minha ca biir aljana ca ñam ya fa ne daal di leen ci jox am lees ci sëq daal di leen koy wan daal di leen koy wërsëgale min samaratin ca fooyteef yaa meññeef yaa rizqan ay fureeki fooyteef saa buñ leen ko wanee daal di leen koy baaxee xaalu ñoom ñu naan hada alladhi ruziqna min qablu waaye lii de daa lii daal mooy ah ñu gis orange comme ñu gis orange biir aljana ah lii de mooy orange nga xamante nii moom lañ doon àddina léegi nag suñu boroom ne ah wa utubihi mutashabiha aa ndekete ñoom bañ leen koy indil ak nañu ko gisee ah dafa niroog bu àddina de waaye ak a soreek ñoom bokkul moom de mukku bokkuñu dara de walahum te ñeel na leen fii haaja biir aljana yu taaru yooye ta baax azwaaju nay soxna mutahharatun yoo xam ne ñu laab kese lañu dañu laab sell yoo xamante ne ay mbërëg du leen dugg ay perte blanche ay yooyu noonu yépp ay damaa gis sama mbërëg ak damaa kii yooyu moom du leen dal suñu borooma leen laabal ci lool ci xuurul ni waaye tamit seen soxna yi dundal fii jigéen ñi nga xam ne ñoo newoon kaw suuf nekkoon ay ngëm yàlla ba dem aljana suñu boroom yooyu yépp da leen ciy setal bam set wecc ñooñu nag nga xam ne ñooy nekk seeni soxna mutahhara yoo xam ne dañuy labta sell wa hum fiha ca ñoom ca biir aljana na fa la ñuy béel fa la ñuy sax kenn du leen ne seen séjour jeex na génn leen joxe leen kale yi dee